doon na wax lii lii nii nga wax nii doon na wax leen lu mel nii ginnaaw gi euh, mu daal di wax mu nekk loolu day wax mooy ak gi Seydina Omar daal di mu dee aj lay wax naan summa haddasa parce que Seydina Omar dafa <laughs> def discours bi mu ajee Makka daal di def discours boo xam ne ne boo moywul lii mooy xaw ma lii may wax mooy sama dernier discours ak yooyu parce que xawoon na sentir benn affaire daal waaye nag sama wax moom ku mu neex gisoon nañ ko mooy bañul fen ku ko mën a takk na ko takk yóbbu ko fu ko neex waaye ku mënul a takk mayu ma la du ma la permettre man Omar nga may lu amul attention <laughs> am solo mais mais sauf que bi wax non loolu Medina la ko doon wax voilà mooy jour boobu parce que dafa dem na Makka waroon a waxtaan dégg ñenn ñi di wax bon après sax yu nekk xalifa gars yi di wax ay nit ñoo xam ne gis na ne ñooñu mënuñu koo nekk mu ne day def discours bi mu demee ne day def discours Makka ci aj gi Seydina Abdurrahman ibn Awf ne ko amiral mu'minin yow jiitu julli gi man gis naa ne bon aj gi façon nit yu nekk fi nekk waaw mooy ñoo xamante ne seen xel yi taxula koo ñor noonu bari xam-xam da wax du xam li ngay ñu jàpp wax ji loo xamante ni këll këllee ko yóbbu ko feneen foo xamante ne nii yow liñ ci jubloo ñoom li ñu dégg bokkul mu ne ko man li ma lay xelal Makka bu fi def benn discours bàyyil ba dellu Medina dëkkub yeneen saa salaam fa boroom xam-xam yi nekk boo demee àjjuma ji jëkk a jot nga wax ak nit ñi bu boobaa nit ñi dinañ la dégg boroom xam-xam yaa nga fa dinañ xam li ngay wax mooy lan Seydina Omar waaw ra'yul jamaati laa tashqal bilaadu biha raghma alxilaafati wa ra'yul fardi yusqiha <laughs> Allah cam léegi wax na dëgg de ra'yul jamaa'ati laa tashqal bilaadu biha gis nga aviwu mbooloo bépp nit bu jàpp ne déglu aviwu nit ñi loolu da koy da koy tardeel kooku xamul dara yoboo ngeen destitué ko wala ku mel noonu bu ngeen ko xamee moom kooku manula jiite mbaar bis bu ngeen ko joxeem réew yéen a bëgg réew ma kilbite waaw ra'yul jamaati mbooloo mi nga xam ne ñooy boroom xel yu sell yi ahlul aqdi xal li ñi mën a nos tey tey tey rocc tey nocci bu dee ñoon dañ leen a teg nee na seen xalaat soxlaw ma di xool ñi nga xam ne ñëw yaay liinal seen ceeb ñu lay wax lu la neex képp mu ne ñooñ seeni xalaat dëkk bi di ci toroxe waaw waaye xalaatu benn nit boo xamante ni nii moom daa naw boppam jàpp na ni fii mu ne xalaat yépp bosama ci gine naagis waaw ñépp waaw foog ne moom il mu xalaat c'est ça képp bu gis lu dul noonu mu mbugal la wala bu la mënula mbugal mu parke la dootu la faale wala dootu la laaj am mu ne xalaatu nit ku mel noonu moom wa ra'yul fard yusqiha waaw non réew mi moom da ciy toroxe moom <laughs> si da ciy toroxe moo tax despotisme baaxut cim réew waaw despotisme dictateur yooyu nga xamante ne nii dañuy nekk ba pare duñ nangu kenn xalaat lu dul ñoom niñ ko gisee mu nekk une idée monocolore hein dara lépp benn parti benn parti war a am parti unique parti réew mi ñun ñëpp benn lañ kon ñun ñëpp a bokki xalaat dara lu tax nga forcer nit ñi kon bàyyil ñu choisir <laughs> mais nga forcer ñun ne deuxième parti manula am façon caaxaan yooyu waaw léegi Seydina Omar radiyallahu anhu kon ibn euh, Abdurrahman bi mu ko waxee mu ne baax na radiyallahu anhuma bi mu demee euh, fële Medina nag première jumaa Seydina Ibn Abbas nee na wax ma tay moom kenn du jiitu ca jàkk ja moom laa ilaha tay tay tay mu neex neena maa ngi ñëw avant julli bi di jege ajjuma bi laa bàyyi sama lépp ñëw ci suufu minbar bi ni ma ñëwee man dama ne woon ci minbar bi ci fi sus laay toog bu yoneen saa salaam fi Seydina Omar di taxaw nee maa ngi ñëw fekk bon ma fekk doomu mbokkam bi jiitu ma fi quoi muy euh, Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ba xam nga baayam frère Seydina papaay Seydina Omar la woon <laughs> eh? léegi Seydina euh, Ibn Abbas nee na ma ñëw na fekk mu toog noonu ma ko gis nga tey Omar dina wax ci minbar bi loo xam ne fii kenn masu ko fee wax ñu ne mu xoolaat ma man nga mën a wax Omar mën na fee wax tamit mbar bi tam yore saa saa fi doon taxaw ak Seydina Abu Bakar nan nga mën a <laughs> yow Ibn Abbas nan mën a <laughs> mais mais li li Ibn doon wax ak moom fi mu ko déggee bokkul <laughs> bon loolu sax yow mu ngi guddal si mais dinañ arrêté yooyu quoi léegi euh, c'est parce que. on n'avance pas léegi euh, bon yooyu à revoir à chercher à développer léegi vay demal chercher ji histoire yooyu bon yii yëpp nag taxawoon nañ ci bu baax ci tarjama ci siira bi ñuy def tarjama Seydina ibn Umar Seydina Umar ibn al-Khattab mu ngi ci archive yi moom kese dañ leen a daggoon boo hmm? demee fin wu dundam côté bii euh, taxawoon nañ ci bu baax moo léegi nañ jàll quoi léegi kon Ibnu Umar radiyallahu anhu Ibnu Abbas ga Abdallah ne Ibnu Umar ne ko waaw Umar de doon na wax lenn lu mel nii summa haddasa après mu daal di nekkali mooy mooy discours am boobu lay wax léegi bi nga xamante ne nii ci la haddasa qaala sabartu ba'da dhalik thumma haddatha ginnaaw gi mu nettali bi mbir moom ibnu abbas mu ne qaala sadartu ma'a umar radiyallahu anhu min makka hatta idha kunna bil bayda idha huwa bi rakbin tahta dhilli samura mu ne ak gi sayna umar mujjee def man ibnu abbas dama àndoon ak moom parce que ibnu abbas dangay xam ne moom daanaka dafa bokkoon ci les les plus spécial ñu jege sayna umar ñi ko ginoon a jege Ibn Omar bien sûr doomam doomu Seydina Omar jege woon na ko mais Ibn Abbas tamit dafa amoon particularité parce que Seydina Omar moo ko kiiwaloon boppam ba pare di ko boole ci assemblée wu saxaaba yu mag yi ba moo taxoon ba mu ba bi mu ko defee bi mu koy ci am benn am ci saxaaba yi ne ko mais mais Omar lu tax ngay boole xale bii nii bon jeune bii nii ci suñu biir alors que ñun am nañ doom yu toll ni moom mu ne leen ah. bu dee lool ngeen wax yéena ma dina xam place am de bërëbam ak xam-xamam ak yooyu waaye baax na benn jour mu mu teste leen mu bàyyi ba sëy mu woolu sëy nam na Abbas mu ñëw saxaaba yi mag yi koy di yi fay nekk yépp yi nekk ci assemblée bi bu doon kay noonu lañ ko mën a waxe sëy na Omar laaj ne waa man de dama bëggoon a xam idaa jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-naasa yadxuluuna fi diinillahi afwaaja bas arbiya waa loolu lu ngeen ci xam ñenn ña ne ah firi ko moo taamu ah mooy de bu ndimbalul yàlla béytug yàlla bi bu ñëwee nga gis nit ñi di dugg ci diine ji ak ay mbooloo su boobaa yokkal di sant yàlla di ko sàbbaal di ko sant ndax moom aji jéggalaakoon la am ñeneen ñi ñoo xam ne waxuñu ci mbooloo mi ñoom waxuñu léegi nag Seydina mar taxaw déglu déglu ñeneen ñi ñenn ñee wax ñenn ñi waxuñu léegi nag mu ne Ibn Abbas yow aaya bi loo ci xam loolu nga ci dégg mu ne ko mukk man déggoo ma ci lool de li ma ci dégg mooy ne aaya bi da doon saar boobu da doon tàgg yoneen saar salam Seydina Omar ne man it de xaw ma ci lu dul loolu gaa yi voilà lii moo taxoon ma wax leen ne kii jar naa bàyyi ji suñu <laughs> ma ko fii indi mooy moom dafa jege woon Seydina Omar moo tax bàyyi ji nekkoon al Abbaas ibn Abdul Muttalib ne ko doom kaay kaay kaay kaay kaay ñu kaay mu amee sa doom da nga koy conseil conseil yu baax surtout boo gisee moo am yenn poste yu baax yi wala mu jege koo xam ne kilifa la mu naw ko lool di ko jegeel boppam doo ñëw rek bàyyi di profité voilà avantage ya muy am ci loolu kese déet loolu moom du nit ku baax mun na ko kaay ala baas na ko kaay ne ko man gis naa ne Omar daf laa bëgg di la boole ci moom lu muy def di la ci boole na nga fexe ba lu mu ko doon wax mooy secret wala yu mel noonu jàppatuma exactement lan la ko waxati wala bu na fexe mukk ba yu mel noonu bu mu gis bu mu bu mu jóge ci yow bu mu jóge ci moom mooy mooy mooy bu ko def quoi waaw bul gi yoo xam ne sa diggante wala yu am na daal ko wax loo xam ne lu am am solo mooy moo tax Ibn Abbas dafa jegoon même Makka bi noonu biñ doon wax euh, Seydina Omar moom la waxoon woowal ma euh, ñim soxloon woon wax quoi léegi euh, Ibn Abbas moom ñun affaire bi mu ngi gudd te foog ñu def lii léegi boo nañ wax mootamoo comme ça après masala bi bon imaamul Bukhari réglé nañu ko quoi voilà foog naa après jaraatul di ci duggaat euh, jaraatu ko parce que day gën a gudd rek léegi nañ wax mootamoo kon jàll Ibn Abbas ne ne Abdallah ibn Omar ne ko waaw Omar de doon na wax lenn li nga wax nii. leneen saa saam nee ki génn àddina de dañ koy mbugal ndax jooyi ay ñoñam après mu ne ndax damaa jóge Makka ci aj gi Seydina Omar def mujjee def sadartuma Omara radiyallahu min Makkata man de damaa jóge Omar jóge Makka mooy ci aj gi hatta ida kunna bil bayda biñ ñëwee ci bërëb boobu di al bayda ida huwa bi rakbin mu gis benn convoi tahta dhilli samura ñu nekk ci suufu benn garab fa qaala Seydina Omar bi mu leen séenee ne ay gaa yu nekk benn mbooloo bu nekk ci suufu garab mu ne ma Ibn Abbas mu ne ma kay idhab ko demal nga xoolal ma convo ñëli may gis ñooy ñan qaala Seydina Ibn Abbas ne na ma dem radiyallahu anhu fa nadartu fa ida Suhayb bi ma demee ma fekk fa Suhayb mooy Suhayb ibn Sinaan sahaaba boobu ar-Ruumi nga xam ne Makka la ñowoon Makka di ko sonal Euh, bokk ci njëkk dugg ci lislaam fa axbartuhu ma ñëw ne Seydina Omar Suhaybu la de hein Suhaybu moom la du Suhaybu de <laughs> waaw parce que wolof yi ni muy waxe tam nga jàpp nga jaawale wax Suhaybu ak Suhaybu du benn Suhaybu comme yonent boo bële ak saxaaba bi ñu gis alayhi salaam saxaaba abu abu Suhaybu moom nga xam ne ku manoon a defarum ñeex la ndeysaan <laughs> toggoon ñeex mu neex ma neen saa salaam bismillah ci ñeex mi maa la invité kooku cuisinier bu aayoon la mais ab cuistot xaw ma ngeen koy wax wala cordon bleu la woon radiyallahu anhu waaw ku mënoon a defar sauce masha Allah wala jose comme ni ñoom way di ko waxe léegi kon Suhayb ibn Sinan ar-Rumi ma ñëw ne ko Ibn Abbas ma dem xool ne ne Omar ne Omar ah Suhayb la de ak am fa axbartu fa qaala ud'uhu lii demal nga wool ma ko nee ko mu ñëw nee na fa raja'tu ila Suhayb fa qultu irtahil falhaq bi amiril mu'minin waaw man ma ñëw ne ko ah Suhayb man ngaa laxas man nga maa topp jógal te nga wuyu jiitu julli bi moo lay woo falamma usiba Umar léegi bon après euh, dafa tënk histoire bi ñu demee nag ba Seydina Umar def discours am boobu après euh, biñ ko faatee mu ne biñ ko xam ne ci lañ ko jam loolu lay wax daxala Suhaybun yabki léegi nag bu daal di dugg di ko seet ci benn jour euh, moom Seydina Umar ci lal bi nga xam ne ci la newoon di jooy nag yaqulu waa axaa waa saahiba doon wax naan ay way sama mbokk mi waay ay waay sama àndandoo bi waay Seydina Omar lay wax Seydina Omar daal fa qaala Omar Seydina Omar na ko radiyallahu anhu yaa Suhayb mais Suhayb atabki alayya da ngay jooy ci man te nga maa bañ a jooy waay waqad qaala rasulullah te ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam waaw ndax kat ki génn àddina des koy mbugal ci lenn jooyu ay ñoñam di ko jooy te nga maa kon bañ a jooy waay Suhayb qaala ibnu abbas ibnu abbas nag bi mu nettalee lii kon mu ne looloo tax mu ne ibnu omar ne ko lii ngay wax de sa bàyyi doon na ko omar doon na ko wax waaye qaala ibnu abbas nee na saydna ibnu abbas nee omar bi saydna omar moom itam xam na c'était la première fois mu dégg lool saydna omar bi muy waayi génnaa bi après mu bëgg leerlu xadiis boobu ndax amul woon temps parce que omar dafa feebaroon après bon ci la génn àddina nee na falamma maata Umaru radiyallahu anhu Seydina Umar génne àddina zakartu dhalika li Aisha radiyallahu anha man Ibn Abbas ma ma laaj hadis boobu Aisha daal di koy tuddal fa qaal Sayyidatu Aisha ne ma rahimallahu Umar ne ma man Ibn Abbas ne rahimallahu Umar yal na yàlla yërëm Umar wallahi ma haddatha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna allaha la yu'adhibu la yu'adhibu al-mu'mina bi buka'i ahlihi alayhi walakin rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala inna allaha la yazidu alkafira azaban bi bukaa ahli alayhi waaw wa qaalat hasbukum alquran wala taziru waziratun wizra uxra qaala ibnu abbas radiyallahu anhu inda dhalik wallahi huwa adhaka wa abqa wa abka mu ne sayyidatu Aisha ne kon yal na yàlla yërëm Umar de waaye yeneen saa salaam li mu wax du exactement que ne ñoom la ci jublu mooy mooy comme riwaay bi ne woon jublu ci jullit ñi mais yahuud yi la ci jublu woon mu ne euh, waxul ne boroom ngëm yàlla bu génn àddina ay mbokkam di ko jooy ñoom la ñuy moom la ñuy mbugal waaye yeneen saa salaam yi mu wax dana yéeféer bi la ci jublu te moom dañ koy yokk mbugal bu ko ay ñoñam di jooy mu ne Ibnu Abbas ne ko te doy nañu ta li tax ma wax la lii nii te lool la saa salaam wax mu ne alxuraan dane wala taziru waaziratu wizra uxraa wa an laysa lil insaani illaa maa saa suuratu najm te nag benn bakkan du yenu bakkaari keneen Ibn Abbas ne Ibn Abbas nag mooy lii euh, Sayyidatu Aysa wax daa d'accord ci wax ji ah kon si naamar lan doon wax lan déggoo la saa saa ndeke daa am ñu particulier ñu doon wax mooy yéeféer yi léegi nag Ibn Abbas ne ah. wallahu huwa adhaka wa abka borom bi mooy ki reetaan loo ta moo jooyloo mooy loolu dalaa bëgg wax moom na baax di dég ta ta <laughs> laay bi it ci suratu najm mi la nekk ah moom mooy ki nga xam ne adhaka wa abka wa annahu huwa adhaka wa abka te borom bi dëgg-dëgg ku nekk ci mbégte moo la ci teg waaye ku nekk ci naqar bay jooy ku nekk ci mbégte bay ree borom bi la ku nekk ci naqar bay jooy non ku nekk mbégte bay reetaan kontaan borom bi na waaye boo nee ci naqar bay jooy borom bi na daf la bëgg a wax ne loolu jaam amu ci mais mise maîtriser ko du moo koy loolu borom bi voilà léegi mooy moom daa bëgg wax ne kon ah kon du jullit ñi lay wax kon jullit bu génnee àddina ay mbokkam di ko jooy duñ ko bëggoon ndax loolu waaye lool ci yéeféer yi la mu ne kon qaala ibnu abi mulayka ibnu abi mulayka mi nekkoon seen diggante mu ne ah wallahi ma qaala ibnu umar radiyallahu anhuma shay'a ibnu umar bi ibnu abbas waxee lii waxul dara mooy daa noppi bàyyi noonu eh, léegi hadis eh, bi lii la mooy kon gis nañ ñaari position yu wuute ñi nga xam ne dañu ne si si dañ koy mbugal mais loolu imaamul Buxaari yi leeral na ko sànq moo tax eh, foog naa jarul ñu ciy dugg quoi waaw euh, jarul ñu ciy dugg ndax masala la bu gudd ah ku mel ni saaxibul fathi hmm? muy al imaam al xaafiz Ahmad ibn Ali Ibn Hajar al Asqalaani daal dina koy yaatal lool ci buntu biñ la wax nii bi ci euh, Baari mais bon. parce que loolu dafa gudd te wax nañ li ci am solo waaw wax nañ li nga xam ne masala bi li nga xam ne moo ci jëm ndax euh, boroom xam-xam yi euh, dañ ci wute waaw dañ ci wute la gu yaatu gu ñu xam waaye imaamul Buxaari rahimahullah tënk na ko mooy wax Sayyidatu Aysa mën nañ ko dégg waaw mais kër yeneen nag mooy waxuloon la mooy yeneen saa salaam à mooy li Ibn Omar baayam Umar ibn al-Khattab te du ñoom kesee ko solo am na yeneen i saxaaba te Suhayb daal di bi waxee lool neewul non yeneen saa sa waxo jubluwu ci ñun mooy moom itam am na lu mu ci xam ak yeneen i yoo xam ne leer na ne sa loolu la wax sauf que ñoom dañ ñee dañ ci am beneen déggin dëgg la Sayyidatu Aisha ci boppam am na xadiis boo xam ne yeneen saa sa bi mu waxee loolu ab yahuudi la woon waaw mais loolu dàkkantewul ne waxoon la lële tamit. ci loo xam ne lu jooyal la mais xam nañ ne loolu kenn ñi ñuy wax lenn la mooy ki nga xamante ne nii da koo gërëmoon jooy yi ba pare mu gërëm ko ba pare digle ko te loolu nekkoon sunnaam yàlla tere nag mu ñëw xam ne ay ñoñam tamit nii lañ fi nekkee ku fi leen mbokk yi fi génn àddina yëpp gis na leen dañ fi nekk di yuuxoo ko yaxaw a ko wax ay wala looy way ñun de dee nañoo ko ay way suñu asamaan ak suuf kay da doon dundal picc yi ci ci ata ci asamaan si ak jën yi ci ndox ma te loolu lépp dara du ci dëgg kookoo yàlla voilà moom mu xam loolu te terewu leen ko waaw kay waaw kooku moom ndax lan ak càgganteem ci loolu lañ ko mbugale ndax loolu la mooy moom nekkul la dañoo jël mbugali wala taziru waziratun wizra ukhra foofu lay ñëwee mooy loolu bokkaaru ñii di jooy moom lañ jël di ko suuf moom mi leen waroon a yar waaye waroon leen a dénkaane mais bu leen ko def moo sa saaba yu bari nga gis bi ñu eh, man nag moo euh, euh, gis nañu xadiisam bi keroog bu génn àddina neewoon na bu bu ma génnee àddina bu ma kenn topp ak flambeau ak ay jooy voilà voilà ngir leeral ngir affaire yooyu nga xam ne kook def na li ko war ki def li ko war après gaa def lu leen neex kooku yoonam new ci kooku yeneen saa salaam waxul kooku tal aaya bi kook la naan wala taziru waziratun wizra ukhra ba nga defee la nga war a def waaw boo tax ñenn ñeneen mais Sayyidou Aïcha bi mu wax ci boppam ne saa saa nee na dañuy yokk yéeféer bi mais li ñuy yokk kay mën naa nekk mooy tàmbali bi tamit la waralug yokk man naa waral tàmbali mbugal bi hmm? voilà loolu en tout cas mooy li nga xamante ne mooy baxselu bu yaatu boo xamante ne wax dëgg yàlla mën nañ cee yem nii quoi mais euh, mooy insha allahu taala. mooy ne li ci dëgër mooy li imaamul Nawawi wax imaamul yi ci lu jiitu defoon ko noonu mooy li muy boole la waxu Sayyidatu Aïsha am na noo koy dégg mais dàq totalement lële euh, am na mais waxu Sayyidatu Aïsha mën nga ko dégg ak Ibn Abbas radiyallahu anhuma mooy ki nga xam ne moom yoonam newu ci def na li waroon a def waaw kooku moom euh, amul dara luñ koy def ndax kooku li nga xam ne moo doon responsabilité jaanam wàcc na. léegi nag bu dee nit ñi ginnaawam dañoo def lu ko neex mooy nit ku yar ay doomam nekk leen ci yoon mu génne àddina gaa yi nekk lu leen neex di yàq ci kaw suuf loolu lu ci yoona alors que moom bu dee yaru leen woon tamoo leen waroon a yar bàyyi leen ci ci ci lu leen neex ba ñu ba ñu mel ni ñu mel di mooy yàlla di def loolu loolu moom moo tax bu génnee àddina loolu da koy fekk parce que responsabilité la moo tax kullukum raa xadis bu rëy la de la ilaha illa allah waaw hmm. loolu loolu màgg na waaw kon daal ci gàttal walillahi alhamdu wal minna ah, yem noon léegi ku ci bëgg lu gudd nga dem ci saahibul fath wala rek nga dem ci siira ba fa ñu ko defoon bon de toute façon yi daggoon nañ ko ci def ko ay masail yi ñu def ahkam wala ahkam masala di nga ko fa fekk ah, tastafid insha allahu taala kon al imaamul léegi léegi léegi léegi léegi eh, waxoon nañ la bon yenn njàngat wala waxuñu ko woon kene bokk na ci yeneen njàngat yuñ ciy jële mooy nit ki buy dem di seeti ku feebar baax nañu nekk délégation moo tax yeneen saa saa bi muy dem demul moom kese dafa ànd ak nit te tamit ñu jàng ci li Ibnu Abbaas Ibnu Umar def Ibnu Umar radiyallahu anhu bi muy tudd riwaay yu bari tuddul boppam benn bi te waxoon ko bi weesu la ne yeneen saa san dafa benn lamsaar yi moo ñëw ku bokk ci lamsaar yi daal di fekk yeneen saa san mu ngi toog ak saxaaba yi doo moom Ibnu Umar mu nuyu yeneen saa san di wane gannaaw yeneen saar san ne yi waaw nan sama mbokk mi Ibnu Abba kii uh, ah, ne jóg ne ne jóg ne dañ koy seeti. nekkat mooy jóg ngir seeti ko mu jóg nit ñi jóg nee na ma jóg bokk na ci mu lim ñoom ñii mooy ne euh, euh, lim ñi gën màgg ci jotaay suulu la yow mooy waxal ngeneelu nit ah non keroog kay foofu Serigne diw sax mu nga foo woon boroom xam-xam diw euh, foofu loolu loo ne non man man mu leen tudd ah si non mu leen tuddee mooy kon man dañ may suul loolu xamoo dara yow xamoo dara lan la waaw te tamit dañ ciy gis liñ doon wax naan kuy feebar ñi koy seeti nañ nekk boroom xel yeeg boroom xam-xam yu mag yi yeneen saa salaam bi nga xam ne mooy jàngale nii doon gis nga ñim àndal gis nga ñim àndal Abdurrahman ibn Awf bokk ci dix saxaaba yi ëpp doole yi gën a mag ci saxaabaan ak nijaayam Sa'd ibn Abi Waqqas moom itam bokk ci ñoom <laughs> ah Sa'd ibn Abu Ishaqa waaye Abdallah ibn Mas'ud borom alquran waaw <laughs> c'est Abdallah ibn Mas'ud waaw waaw xam ne Seydina Ali nee na moom benn kees la boo xam ne des koo feesal ak xam-xam moom ibn ab moom ibn Mas'ud nii waaw radiyallahu anhu gis nga ñooñu ñoom la àndal waaw ngir tamit bu demee ñooñu mën a takk njàngale mi loolu dafa am solo mooy ñi nga xam ne ñooy takk njàngale boroom xam-xam bi moo tax il faut pas boroom xam-xam ku nekk di ànd ak moom yëga di maan ñi nga xam ne loolu ñoru leen fu mu dem di ànd ak ñoo xamante ne nii xam-xam ñoru leen loolu du lu rafet du lu jaadu parce que njàngaleem day tas noonu kenn du ko takk kenn du ko wat ñoo xamante ne fu mu dem ndax wax naa la daara ji nekkul entre quatre murs entre ñeenti murs yoo xam dafa ngay toog boroom xam-xam dëgg dëgg fu mu nekk bu nee ci njaganjaay bi taxi bi tata bi fu mu nekk waaw ci jàkka ji ci marché bi di doxantu dem loolu lee fépp bërëbu jàngale la fu ci nekk rek mën na gis loo xamante ne dina ci jàngale bu dee ñu muy àndal ay gaay lañ yoo xamante ne nii waxuma la li muy wax day dugg fii dafa dugg sax lu dul seen intere bakkan bu dëppook moom ñooñu moo tax ñii dem ànd ak moom ñu màgg ñi ba mën a takk loolu non Seydina Ibn Umar nettali ko ñii ñu xam li nga xam ne mooy yeneen saa salaam ba mu demee la fa xewoon waaw loolu dafa am solo voilà léegi kanta leneen li moom leeraloon nañ waaw ñooñu apprenti yi nga xam ne dañuy jaay xam-xam lu waxoon nañ la li al imaam Ibn Taymiya rahimahullah taalibeem bi al Cheikh al imaam Ibn al Qayyim doon ko nettali ca Zaad. que loolu moom il faut nit ñi ràññee ko nit luñ la ne màgg na màgg na màgg na manula màgg ba jege yeneen saa salaam dara te la mu am ci moom la ko jële kon nag hëj yu bi nga xam ne mooy li ñu yeneen lu ñu borom bi royloo kim nañu mooy uswatun xasana moo yeneen saa salaam du kenn ku dul moom képp nag koo xamante ne nii yow occasion boo xam ne yonent saa lii la ko jëfe yow nga jëfe lu contraire bi ku mu man di doon dañ koy bàyyeek moom waaw te ku mu man di sax ba waaw yàlla tere ñu koy relater wala di ko jëfe nag mu ngi noonu lu dul relater ko ngir wan ne ah loolu nag dafa wuteeg yooyu saa mu leer naññ waaw la kenn du am na naqar ab dëj di reetaan di wane da ngaa gërëm li yàlla def mooy xamoo dara yow xamoo tus waaw <laughs> tey am nga manquement bu rëy signe de faiblesse la waaw buy wane waa ji vraiment fi mu tollu ko waa kii kawewul ah duñ ne duñ ne yëkkatikuwul amul benn niveau du waaye nag kii moom moom moom en tout cas du royukaay non non du royukaay kooku mënul nekk royukaay jamais kon nag loolu ama am solo la waaw te tamit ñi ciy xame ne li yàllay bugale mooy làmmiñ bi waaw mooy nit kii jooy jooy taxul ñu mbugal ci ki nga xamante ne mooy génn àddina waaye it yow mii jooy di wax yenn yi nga xam ne waroo ko wax doo ci am waaw mais bu dee sa nañ ne di jàpp di yuuxu di wax wax yoo xam ne exagération la ci wàllu jay waajeeg wax loo xam ne du dëgg wala loo xam ne sax yii na koy pompe walla nga koy waxal lu amut waaw kiy dundal picc yi ci air beeg ak génn yi ci suuf si yi ci géej gi waaw nga xamante ne budul woon moom ñëpp torox waxoo dëgg man yooyu budul woon ak moom fii yeneen saa salaam kese mooy kooku kudut yeneen saa amul beneen bindee boo xam ne budul woon moom nit ñi torox doofu mam yow ka ngay wax jamono ji muy dund laata muy ñëw nit ñee ngi doon baax te xamuñu ko bi mu ñëwee gox bi mu ne woon bari na gox yoo xam ne kenn xamu ko te nit ñaa nga fay yoon baax même dëkk bi mu dëkk am na ñoo xam ne xamuñu ko woon te ñu nga fa baax jóge na fa am na ñoo xam ne ñu nga fa di baax ba léegi tax xamuñu ko wala xam nañ ko mais intéressé wu leen parce gis nañu leen sa salam bu leen neexee waaye yow fanatisme yooyu mooy lan suñu sëriñ daal ko kiiwul torox nga waxoo am da ngay nar waaw ak lu sa babu si yaatu sa mbaxana nga toog ci suufu tànt di ko wax da kàcc waxoo am waaw kooku mooy yeneen saa salaam képp lañ yàlla moo tax boo deewee ci sa bàmmeel moom lañ lay laaj. dañ la koy présenter na ndax xam nga kii ku moom amul kenn kuñ la fiy présenter léegi nan nga bëgg a wax ne kon léegi waa ji xam yeneen saa salam nekk ci kii yam nga ne waa ji torox na parce que jokkoobu la ci waaye ma ne bu ko neexee waaye <laughs> kon loolu dafa am solo quoi loolu dafa am solo kon loolu ci kaw noonu ñu daal di yem noonu léegi nag dañ ciy def xadiis bi nga am dañ koy wax kese ndax gisoon nañu ko